kon al imaamu mu commencé chapitre bu njëkk deux mu ne baabu buntu tahrimi xaraamal al ghiba mooy ghiba mooy yeneen salaam moo ko leeral waaw mooy jëw waaw alhamdulillah mooy di tudd sa mbokk zikru ko axaaka bi ma yakra di tudd sa foo xam ne new fa loolu moo tax ñuy wax al ghiba ci loo xam ne neexu ko ça ne veut pas dire ñeme naa ko oh non bu fi ne woon ma wax ko déet même boo ko ñemee wax sax waaye xam nga ne bu fi ne woon du ko neex boo ko wa bu ko déggee du ko neex loolu boo ko defee jëw nga ko ko waaw waaw ok ne li ñuy wax nekkul ci moom mu bu boobaa da nga koo faqat bahta non seulement koo duural jëw ko ci koy wax loo xam ne looy tudd loo xam ne neexu ko waaye bi ñu ne la ci teg mooy faqat batahu da nga koo sosal loo xam ne amul nekkul ci moom nga koy sosal foo xam ne newu waaw kon loolu mooy alxiiba xaraam bu loolu xaraam buntu bii dama koo teg tàmbalee loo xam ne mooy aafaay la am nañ mooy yu ñu xaraamal yépp bi ci gën a grave fii borom li mu ne yow kër yii da bëgguma ngeen def lii bi ci gën a mooy am gën a dangereux mooy làmmiñ képp ku sàmm làmmiñam na diine képp ku booyal moo wasaare moo doyadal diine moo tax imaam tàmbalee ko baabu tahriim commencé xaraam loo xam ne baay karaax loo xaraam tahriim al ghiba xaraam waaye digle loolu mooy sariya diine moom loolu gaa yi rek dañoo bëgg diine joo xam ne amatul li baaxul déedéet waaw ñoom daal yu baax yi lañuy ñuy seet naan leen lii dagan na kese waaye bu kenn wax dara ne ko lii baaxul loolu dara naxaate la ah, raayalante gannaaw bu teguwut ci ës la sinon baabu tahrimil ghiba bunt bii day wax kon loolu yoneen saa sam ne lool mooy jëw xaram gu mu xaraam am amri waaye bunt bii dama koo samb manal imam ngir wane ne digle buñ digle bi hifzil lisaan te nit ki mu sàmm làmmiñam comme ni ma la ko waxee léegi képp ku sàmm làmmiñam sàmm na diineem waaw képp ku boyal làmmiñam moo doyadal diineem waaw te nit ki bu bëggee am personnalité day seet làmmiñam lan moo ciy génn foo gis sersaara sersaara mooy koo xam ne foo ko fekk mu ngi tël tëlee ki mbël mbëlee ki pël pële di coow di bari wax kooku nit ñi dañ koy yàpp waaw te yey yàpp te tamit après am na beneen affaire buy xew mooy da ngeen di da day soof gaa yi waaw waaw day soof gaa yi day saay nag hum ñëw sax gaa yi toog mu nar ak rek gaa yi man man maa ngi dem quoi man boobu gaa ji moom saay eh. waaye moom moom moom moom moom moom saa yi day fontu quoi ah gars yi xam naa ba ko quoi xam naa <laughs> yow moom bon courage lay bàyyi comme que sa kër la ñëw man moom <laughs> je m'en vais quoi <laughs> waaw waaw parce dañ koy denc digle buñ digal ngay denc làmmiñ wazinil kalama idha nataqta wala takun sarsaratan fi kulli nadin taxtubu waxfaz lisaanaka waxtariz min lafzihi fal mar'u yaslamu bil lisaani wa yu'tabu allah wala wa yu'tabu allahu akbar loolu ku ko doon Abdul Quddus benn <laughs> kii la benn euh, kii euh, ka am na nag ñu naa Seydina Ali moo ko wax mais loolu moom daa saxut waaw loolu moom dara la saxut <laughs> waaw <laughs> waaw wazinil kita kanam gis nga sa kàddu dee ko peser bala nga koo génne idaa nataqta saa booy wax na nga peser xool sa wax ji lan lay indi ci lu baax walla boo ko waxee la lay indil ci safaan na nga def loolu moom la français naan na nga murmurer mille fois ta langue dans avant de la sortir avant de parler remue-toi ta remue-toi la langue mille fois avant de parler voilà wala takunta bul nekk sarxaara borom tël tël mël mël pël pël fu la fekk yaa raw raw wala mel ni perroquet wala iyaazu billah fii kulli nadim waaw yow place bu ne bërëb bu ne fu ñu ñëw rek yow la ñuy dégg pël pëlee ki pël pëlee ki pël pëlee di wax waaw wax fas lisaanaka na nanga na aar wattu sa làmmiñ wax taris min lafzihi waaw na nga ñoŋal utal euh, canaliser ci kàddu yooy génne ci moom ndax fal mar'u yaslamu bil lisaan gis nga nit xam nga lu muy mucc làmmiñam waaye waaye yu'tabu ci lay alkoo tamit ci lañ koy alaki waaw wal iyaadu billah wallahu ta'ala a'lam waaw kon al imam mu commencé nag di indi ci bunt bi bon tàmbalee la mu waxoon ne dinaa commencé buntu yi ci ay aaya yoo xam ne yu tedd la muy jëlee ci alquran bu bu màggal bu tedd bi waaw mu commencé te mooy première ndox mi nga xam ne moo composé toolu nit ñu sell yi muy alquran mu ne qaala allahu taala wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuuh wattaqullah inna allaha tawwabur rahim suratul hujurat aya 12 mu ne borom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na wala yaltab ba'dukum ba'dan te bu mu riiba bu mu jaw kenn ci yéen keneen ki bu la nee keneen ki nag tekkiwul ne kon jëw man bu dee ñamay jëw mbooloo lañ comme que man kenn laa te baada baadukum baada la wax kon man bon kon garaawul ñu bañ a garaaw ñu ñu ngay jëw nekk mbooloo wala ñaar wala ñett c'est la même benn lañ wala benn day gën a garaaw sax yow ñuy gën a bari ngay gën a problème ndax ñi ñépp nga amal àq boo xam nga yàq seen der borom bi ne ay euh, euh, euh, ay yuhibbu ndax bëgg na léegi nag mu leen di ñëw loo xam ne ñoom ñépp ci d'accord ne baaxul te dañ koo bañ borom bi nag jàngalem alquran indi ñu ci loo xam ne ñun ñépp d'accord ne loolu dafa ñaaw dafa xesew dafa bon léegi nag mu ne la est-ce bëgg nga loolu loo xam ne ñépp d'accord ne ah loolu moom baaxul moom <laughs> lool tabaan tabaan nit ki naturellement nit danaan yéey loolu moom moom moom lu bon la mu ne la waaw kay gis nga bu bonee ci wàllu naturel xamal ne mbonuk sharia ji moo gën a garaaw ci wàllu sharia nag li gën a garaawe moo tax mu ne ayuhibbu ahadukum ndax kenn ci yéen sopp na bëgg na an yàqula muy lekk lahma afihi suuxu mbokkam mooy der liñ naan yàpp ci xarak ñoom fas bu dee euh, euh, euh, bàyyi bu dee nit suux la ñuy wax est-ce que kenn ci yéen bëgg na di lekk suuxu mbokkam maytan fekk dafa faatu sa mbokk mu mu faatu lu nay sànn waaye eh, moo génn àddina moo dem ci seel inna lillahi wa inna ilayhi toppatoo ko waajal ko ah ba suul ko yow nga ñëw fekkee sax rob gi ak jullee gi yépp nga bàyyi ba ñépp dem nag bu guddi jot nga yor sa torche yor sa peel ñëw ci almeer yi xam nga ne kenn du ko surveiller te am na barrière bu mag boo xam ne gars yi mën nga jaar ci mbedd mi sax doo gis ci biir nga ñëw sulli ko génne ko daal di dagg loxo yi dagg tànk yi def ko ay paar yu ndaw def ci sa benn saat dem sa kër jël sa diwlin dofar sa soble say pataas wala say pomme de terre daal di koy miche yi après daal di teg yor sa potu euh, mayonnaise ak sa potu li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy moutarde ak ñoomin euh, harira euh, xeetu soos yëpp nga daal di teg commencé yor say fourchette di capp di lekk loolu di ko def yéen ba ku bëgg def ño xam nga loolu ku nekk ra si sawaay nag yow si kii ko saay nee na la waaw kay borom bi loolu la lay ne est kenn ci yéen bëgg na def loolu ay waxu bu ahadukum ndax kenn ci yéen bëgg na an yàqula muy lekk laxma axiihi suuxu mbokkam maytan fekk mu faatu mu ne loolu jarul sax mu leen di wax mu mu wax leen tontu fa kariftu mu yéen ñépp ko bañ taban naturellement ku nekk ku yàlla bind boo dofut loolu moom lu ñaaw la waaw dof sax léeg-léeg loolu du teye sax ndox fu mu àgg àgg loolu di nga xam ne lii ñaaw na waaw wattaqullah le cannibalisme waaw jël sa mbokk di ko di ko coot fekk mu faatu en plus waaw loolu est-ce kenn ci yéen bëgg na loola yéen ñëpp a c'est répugnant normal waaw borom bi nag ne loolu nag la misaale ne mooy ki ngay jëw noonu la waaw loolu la xam nga li tax jëwkat bi en mu tàqale ko jëw naqari mu ngi mel li nga ne sayeen bi bàyyi lekk yàpp <laughs> saay tuufe way yaa ngi may dégg mbir mi naan dufe waaye yow xam nga tufe way way yaa gina yow wolof lu mu reer reer tufe reeroo ko moo way yow moo <laughs> mane ndawal yooyu ci woo nag wu ndaw aw sel <laughs> wala li nga xam ni mooy xar moom ngay jël ndawal googu ngay kii togg ko ñor def ci ñoomin pomme de terre ñoomin pomme de terre ak ñoomin na waaja petit pois <laughs> bam ñor muy soos bu baax saway nga ne waa bu lekkati loolu quoi gis nga lakk tabax ci bu jotee lakk liñ naan façon barbecue la quoi waaw côtelette yeeg gigot yeeg yow yëpp baal ganaar non loolu bu ko lekkati kanaara non waaw lépp lu ñu wax saa yi ba lekk bàyyi lekk yàpp yow fayet bi foo man di toll ci wilaaya yow lay baax <laughs> waaw moom bu ko docteur waxee sax muy muy muy muy muy dute ci docteur bi ndax docteur bi est-ce na ko jam <laughs> ñu seen docteur bi est du cawin boo xam ne daf maan mere dog <laughs> bog maa bog maa kañ moo tax waaw man man docteur bii neena jóob la san waaye boo mooy wul yaayam caw la san de <laughs> mu bëgg maa kale rek ni ma tere ndawal maa bañ <laughs> mooy loolu li tax jëwkat en fait mu naqaree bàyyi jëw parce que mooy mu ngi mel ni koo xam ne daa miin ndawal waaw nga ne ko bàyyi leen ndawal nag gis nga buy lekk ndawal fekk bu xiif te xam dëgg-dëgg côté yi baax ci ndawal gi muy ta ñu mu waajal ko defal ko na ñii suuy ci ñoomin kirmaseeg ganson yooyu gis nga bi muy neexe ci moom kiy njëwit noonu lañ neexe ci moom parce que li muy wax waa ji moo tax gisul day nekk à l'aise gars yi di nekk foofu di ree wala di kii wala gaa di génn ci waa muy gën a wax di gën a kii étalewu te moom foog na ne point yi muy yàqal ci waa bu waxee lu ñaaw ci moom moom mooy récupérer nag côté yu baax yi moo tax loolu génne ko ci day nekk loo xam ne lu xaw a compliqué la bu jaarul ci alquran ak sunna du ko man sax waaw du ko man kon ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi bu dee yéena ko bañ naturellement ki aada ma ne sharia nag bañ leen ko léegi nag ci wàllu sharia parce que moo gën a garaaw te mbugal ma ci yàlla di te ko koy def moo gën a garaaw yéen bépp lu ngeen jàpp na lu ñaaw la lu waroon a dal ki nga xam ne mooy jëwaate ci wàllu aada waaw waaw am nga alxuraan day waxe noonu sunna di waxe noonu bi yonent bàyyi saa saam ne ah, laysa lanaa masalu saw nekkul ci ñun misaal mu ñaaw al aa'idu ala ila hibatihi kal kalbi yaqii'u thumma yarji'u ila qay'ihi waaw Seydina Umar radiyallahu anhu mooy wa ba <laughs> jaayee waaji jox waaji noonu rek koo jox ngir fas woo xam ne ngir mu dem ci xare toppatoo ko pour loolu waaye mu gis waaji toppatoowul fas yi beneen yoon fas wee ngi loo Seydina Umar bëgg koo jël ci moom jënd ko ci moom yeneen saa saa mu ñëw laaj yeneen saa saa ndigal mu ne ko bu ko jaawal même bu dee la ko jaay bu ko jëlaat ndax ñun nekkul ci ñun misaalum lu ñaaw ki nga xam ne daa maye ba pare jiti jeewaat maye nangu liñ naan maye nangu moo tax loolu dañ ko war a jàngal suñu doomi ñu teel koo xam bi ñu nekkee ndaw lépp lu ñu maye moo tax ñu war a xam ne boo mayee mënoo ko jëlaat waaye tamit ci kaw doonu mooy xam nga mayeeg xale day dugal beneen masala mooy xale dafa responsable wul ba mayem di nangu mu ngi mel ni njaayum xale ab xale boo xam ne da ko gis ma mooy ràññeegul nga ñëw xam ne lu am valeur la nag nga ne ko i yow yaa moom lii mu ne waaw du ma bu ma la joxee manque bii ma yor manque wala manque hein manque bii ma mooy panaal yooyu ñuy ëpp nga xam ne ngelaw kese la bu ma la joxee bii di nga jox kii mu ne la waaw nga jox ko xale bi kontaan mu jox la lu am valeur boobu dem yow loolu yaa gën a xam ne loolu baaxul yaa ko tay parce que moom lay sabi du waa yow kii daal ràññee na comme da koo nax kooku kontu waaye gone da koy jàngal baax bi mu nee ndaw malgré na lool bu dee ci gone du fasu mais da nga koy xamal ne ah boo mayee nag surtout seen moroom yi quoi ñi mel ni ñu ñu tolloog ñoom boo mayee boo nee lii ah sa copain bi wala sa copine bi à fi ou mon à mon boo mayee dara nag ah manoo ci ñëwaat nag di ko jëlaat boo mayee mooy jeex na moomatoo ko voilà amul waa maa ko moom moo dama doon fo déedéet amul dama doon fo waaw kon loolu yoneen saa salam ne ki nga xam ne nag day dellu ci lim maye day mel ne xaj bi nga xamante ne daa waccu ba pare ñëwaat ci waccu wi di ko lekkaat xam nga loolu daay ñaw waaw ci wàllu aadama koy koy gis xañ bu ñu ne la gis nga nag gis nga xam nga sa nature ci bopp moo ko ñaaw lu ni ko imagine rek daa salte quoi ñu ne nag gis nga lool ni muy salte bu yoboo kon nga bañ ko ci wàllu joxe ba pare di ko nanguwaat may ba pare di ko nangu ndax looloo gën a ñàng te moo gën a ñaaw ci bëtu ak sharia alayhi salaatu wassalaam te loolu mooy réalité kon nag lool moo tax façon boobu la wax fii wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtum léegi nag mu teg ci wattaqullah teet leen seen borom de borom bi tere na leen na ngeen ut seen digganteeg lam leen tere wiqaaya ab loo xam ne day tax doo ci àgg waaw wattaqullah teet leen seen borom inna allaha sooy lii ma leen wax jëw nga ba inna allaha borom bi tawwaabun aji mooy delloo aji delloo jaamam yi rahim nangu seenu tuub rahim aji yërëmaa kon la suuratul xujuraat aya waaye nga ne bala ngaa jàll mais am na yoo xam ne kat waa ji dañ ko tudd ci moom mais loolu waa ji mën na bañ a ko quoi euh, par exemple ñu par exemple waa ji daa bëgg a takk soxna xam na ne man xam naa soxna si bu baax wala soxna si xam na ne xam naa waa bu baax léegi nag bala mu cee dugg daa bëgg nag ah leerlu ba xam est-ce waa ji qualité yi nga xam ne moom la koy wan noonu la mel loolu moom léegi mu ñëw laaj ma mu ñëw laaj ma ne ma waaw waa diw moom loo xam ci moom bu boobaa ma xam ne eh, sa waay ku gaaw a mer la nag pour un rien wala ñi ko xam ne du lu baax du bu boobaa aw ma droit naan non man nag euh, non de non moom ah kooku kenn gënu ko waaw kooku kenn mënu ko wala waa xam daa bëgg tabax këram gis na yow tabaxoon nga sa kër bu yàggul mu laaj na ne man damaa bëgg tabax waaye maçon laa ut mais bon xam nga dëkk bi rek non du yi kese mooy ñun l'être humain l'être sénégalais <laughs> moo yéeme waaw léegi est-ce que amoo maçon boo ma booleel sa maçon bi yow nga xam ne sa maçon boobu yow sa kër gi fukki maçon jaar nañ fi kii nag ki mu mujjee gis mooy ki fi mujj moom la la gisee ndax fekkewul ba ngay tàmbali nga ñëw boole ko waajooju tey waa ji xam nga ne trahir la bew ba muy pare sax danga koo dàq da ngeen a meroo fii mu ne sax voilà après nga ñëw boole koog waajooju ndax non liggéeykat la gisoo sama kër gi alors que xam nga ne sa waay la sa lu mu la wax du ko nangam ak nangam amoo droit wax waa ji loolu gis nga boo ko waxee dugg ci trou retrouver affaire yooyu noonu mooy yow xat xun xat xaana na waa xat xaana axaa kooku boo nekk na koo xam ne dafa wor mbokkam ci cas yu nii bon bari ak juge bi nga war a dem foo xamante ne nii dañoo war a àtte loo xam ne nii la demee nga war a wax lim mooy waa ji boo ko waxee du ko gënal waaye c'est la justice waaw at loo xamante ne secret de loo xamante ne ah, jullootoog réew mi wala lu gaaw la xëj na ci waa ji bu ay projet bi jàllee nga xam ko bu boobaa amul nga naan bon c'est ko bu ma ko tuddee déggoon naa xadiis beneen saa salaam tere ñu bañ ko waxee kii ba mu ne mooy zikru ko axaaka bi maa yakrah quoi tudd sa mbokk loo xam ne nekk fa ba pare da koy bañ ko lii bu ma ko waxee da koy bañ non amoo ci droit am na yoo xam ne par force sax yii day nekk par nga wax ko ni mu demee waaw ah, amoo droit bi kii bàyyi noonu mu dugg ci après nga naan ah bon man nag affaire bi man man man man dama cee maanoona ah, voilà voilà ba pare nag gaa yi ngay gis naan waaw bala ñoo dugg ci dara dañ koo war a kii te yow ñëwoon na wax la bu boobaa kooku loolu jiw boobu kenn terew waaye nag nit ki na yem ci yoon de bul def dàq ganaar waxaale sa soxla am na ñoo xam ne moom yu mel noonu bu leen ko sariya ne waaw bu dee lii dina mën a nekk non seulement dañ ciy jaar nag ut ci porof ndoll waaye yàlla xam na bu nit ñi xamuñ yàlla xam na am na ñoo xam ne liñ leen wax loo yemal maa ubiha li darura lañu lay wax yuqaddaru bi qadariha règle boobooy ñëw lépp loo xam ne dañ koo dagana la parce que tax tax lu xat-xat moo taxaw nécessité bu boobaa dañ koy natt waaw du lu la neex ngay wax ci moom laaxal ci moom li nga xam ne moom lañ la laaj ak li nga xam ci moom nga xam ne ah waa ji bu ëllëgee bu mu ne xamul woon waaw loolu loolu kese la mais manoo ñëw naan euh, voilà <laughs> bon man daal sa waay euh, loolu ma wax dara déedéet wal iyaadu billah kon loolu ci gàttal côté riba loolu mooy tënk yi quoi waaw waaw loolu mooy tënk yi waaw loolu mooy tënk yi nga xamante ne euh, mooy maslaham dafa ëpp doole fuuf le fait que waa ji kese nga bàyyi ko noonu naka noonu ci xam-xam yi ñu nekk muy xam nga téereb xadiis la aljarh wa ta'dil mooy li nga xamante ne nii mooy hadith yonent bi ay saa saam ñi koy nettali est-ce ñi nekk ci càllale bi wóor nañ bu wóor xam nga loolu est yaakaar nga ne nit nit nit bu man di doon gërëm na ñu naan waa ji matruk la ay waxam jar da dàq ganaar kooku da'if la kazzab la narkat la kooku fii hiliin am nag nooy waaw moom laa sey aru dara <laughs> loolu neex na jëlit nga foog mais il faut ñu wax ko parce que hadith yonent bi alayhi moo ko lay moo tax imam Muhammad ibn Sirin ne woon rahimahullah inna hadha al amru diin gis nga hadith yi haddathana yi mooy suñu diine waaw fanduru na ngeen xool nag am man ta'khuduna diinakum ana ci kan ngeen di jël seen diine loolu moo tax borom xam-xam yi dëppoo ne gis nga loolu moom foog mu am moo tax Yahya ibn Ma'in al-Jabal imaam mooy seen imaam imaamul jarh wa ta'dil sëriñu ñoom xaritu ñoom imaam Ahmad sëriñu ñoom imaamul Bukhari ñoom imaam Abu Dawud as-Sijizi as-Sijistani rahmatullah ala al-jami' xaritu ñoom Amr ibn Ali al-Fallas waaw ak ñoom Ali ibn al-Madini ay xarit lañu woon radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum bi ko waaji ne yow wayu waa yow yow Yaxya non yow Yaxya Yaxya yow yawmal qiyaama non yow yawmal qiyaama sérieux problème lañ ko mun na ko doon mënu ko mais yow ñu ngi ñëw ñun nag <laughs> Yaxya yow fuñ la fekk diw kazaab diw laysa bi siqa <laughs> diw mi jàll lay narkat la kii dëgër. kii da'if kii matruk kii nag yow yow yow yow yow yaa ngi imaginer yow bal qiyaam ñoon ñëpp nga wax yow nit ñuy def taxrij yi ngi gaa yi bari yow gaa yi nga xam ne wéruñu ci ñoon ñëpp nga wax lool jëw leen a ñëw yow ya ya ya mal qiyaam mu ne waa ji yow <laughs> lool nga may tiitale ne ma gis nga kaay ma wax la kaay kaay gis nga man yawmal qiyaam ma am ak ñoo ñépp ma ne ñii dëgëruñ ñii ay narkat lañ ñii du kii yawmal qiyaam ñu am ak man procès moo ma gënal man ma am ak procès yonent bi sallallahu alayhi wasallam d'accord saa gis nga bu ma bàyyee noonu yonent saa sallam ëllëg dina ma laaj yow xamoon nga ne diw dëgërul ay waxam jar na dàq ganaar diw waxkatu lu amul la woon ba pare ne man maa wax yow nga xam loolu bàyyi nit ñi liñ defe loo xamante ne yow xamoon nga ne ka ko nettali du dëgg du wax du nitu dëgg nga bàyyi noonu nit ñi di jëfe seen diine loo xamante ne tegu ci dara bu boobaa man yeneen saa sam amal procès te yow mal qiyam ko am ak procès yeneen saa sam yaa koy ñàkk waaw ñooñ ñooy ñu xam waaw gaa yi lay tiital ci ay mbir ah yow deru gaa yi nga ba ne deru ñëpp waaw moo tax ay awliya la ñu dañ naan waa jaamukatu yàlla la woon waaye nag ci wàllu xadiis dafa diw dafa wéradi waaw diw bu masoon a ñaan mu taw waaye ci xam-xam du ñu jële ci moom imaamu Maalik comme ni ko sëriñam di Ibnu Hurmuz doon waxe man xam naa Medina fii ay quatre vingt sëriñ ay awliya yoo xam ne bu ñu ñaanoon yàlla na yàlla yàlla nga taw mu taw léegi waaye du ma jële ci ñoom benn xadiis parce que seen mbir ñoom ñooy xam foofu nii waaw parce que il faut mu leer il faut mu leer ndax mooy diine di nga ci la ci la ko borom bi jaarale ci xadiis yi waaw waaw ak yi la wax koof ak kaa la wax ci wàllu kuy marié wala juge bi wala yu mel noonu wala ngay seede ah <laughs> seede loo xam ne moo def te boo seedewul ah problème ya kay xew moo gën a garaaw nga naan da ngay dëbbal waa ji lii bu boobaa da ngay seede même bu dee du ko neex même bu dee new kon nag mu ngi noonee wallahu taala alam kon nag al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahu alhamdulillah rahimahu allahu taala mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xamante ne moo kawe te yéegut ñee na waaw wala taqfu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula suuratul Israa aaya 36 36 mu ne boroom bi nga xam ne moo kawite yéegul nee na wala taqfu imaam Ibn Abbas ne ak ñoom Mujaahid wala taqfu mooy wala taqul bul di wax bul nekk di ubbi sa làmmiñ di wax ci loo xamante ne maa laysa laka bihi ilm loo xam ne amoo ci xam-xama ah. fii mu ne benn xam-xam nga ci amul da ngaa dëgëru fit kese mu ne déet loolu moom bu ko def waaw laa taqfu mu ne laa taqul laa tattabi maa laa ta'lam wala yaani bul di topp loo xamante ni xamoo ko ta e, ta ta e, ta e, yow concerné wu la du sa mbir sa loon new ci waaw imam Qatada ne mooy laa taqul ra'aytu wa anta lam tara wa sami'tu wa anta lam tasma wa alimtu wa anta lam ta'lam waaw mu ne mooy bul wax mukk wala taqfu ma laysa laka bi ilm bul di wax naan gis naa loo xam ne di gis loo sa bët yi loo xam ne gisoo ko moo xam gént wala gis nii naan sii gis naa ko moom moo ko jël alors que da ngay kàcc wala leeru la wala kay gis leeru la est-ce que moom laan déet bu dut dëkkee duggee baal neel ah allahu alam xaw ma waaye it bul ne dégg naa alors que déggoo dégguloo sa nopp loo xam ne déggoo si dégg naa ko mu wax lii alors que soit du dégg wala sax leeru la mu ne loolu bu ko def wala xam naa te xamoo tous waaw je sais que c'est lui ah, alors que ban xam-xam nga ci am dara waaw akbar waaw moo tax Mujaahid ne la tazumma ahadan bima laysa laka bi ilm bul ŋàññ kenn ci loo xam ne amoo ci xam-xam waaw waaw akbar imam Muhammad ibn al-Hanafiya doomu Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala mu ne mooy shahadatu zuur mooy di seede seede goo xam ne seede nar la leer nga ne li ngay seede amul waaw bul topp yi nga xamante ne ay njort yu ñëw sa xel mi ak loo xamante ne leerul nga daal di koy jël def ko ab ab ab xam-xam nag waaw loolu bu ko def mu ne wala taqfu ma laysa laka bihi ilm bul topp ay jeexital di topp loo xamante ni amoo ci benn xam-xam waaw waaw akbar oh inna sama ndax yëgal borom bee wax gis nga sa dégg-dégg yi wal basara sa gis gi la borom bi jox wal fuaada sa xol ku ulaayka yii yépp kaana anhu mas'ula bu ci nekk ci ñoom borom bi dina la taxawloo ëllëg laaj la ana lan nga ci liggéey lan nga ci jëf lan nga ci doon def allahu akbar allahu akbar allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim loolu mooy lan inna sama nopp mooy li ngay déglu na ko seet bu baax waaw boyal say nopp di déglu yàlla xaraamal di déglu ay son kese ay jëw ay nar ay karibu ay foo xamante ni dañuy waqia fii ci ci ci di dal ci deru nit ñu baax ñi ñu sell ñu jullit ñi waaw nga nekk fa waaw di déglu yooyu wal basara waaye di xool lu ñaaw naan waaye borom bee ñu jox bët yi c'est pourquoi faire lu tax mu bind ak lay jigéen yi wala lu bind lu tax mu bind jeune jeune xale jigéen bi naan lu tax mu bind les jeunes gi yu yu ceene yi wal iyaazu billah hein yow noonu ngay waxe <laughs> yow da ngaa dangaa <laughs> da ngaa rep laa waaw <laughs> waaw fëggët dees na la laaj lan nga ci doon lan nga ci doon xool wal fu aada sa xol ban pas-pas nga amoon waaw moo tax nit ku nekk war ngaa xool sa aqida waaw li suñu sëriñ doon wax keroog naan ñun moom en tant que wolof radiyallahu ku nekk ci ñun war ngaa xoolaat bu baax képp koo xam ne moom mooy la jiitu te moom dina jege na la dara sa kilifa yeeg sa mag yeeg yooyu ku ci nekk ci ñoom ci nee woon est-ce que na alxuraan ak sunna ba pare nga door di topp kooku wala ci koy topp sax si yoneen saa sa nga mais nga ngay référé ci kenn ci ñoom il faut nga def inventaire leen lépp bam leer nañ nga door sax booy waxati di leen tudd nga leen di dooru tudd ci mbaax di leen joxe exemple wala lu may noonu wala di leen toog waaw loolu daa war jullit bu ne amul rek ñëw fekk nit ñaar ay tun naa sa yafaloon man ma def déedéet laa yakun ahadun minkum inmaa yeneen sa asam nee na bu kenn nekk ci yéen inmaa waaw mooy koo xamante ne nii ab bili wii wii nga wala ab ab damaa ñëw fekk gaay di def may def déedéet bu bu kenn ci yéen nangoo nekk noonu naan raaytu naasa man damaa gis nit ñi di def may def man woon a ñàkk waaw damaa ñëw fekk ñëpp di ndawtal man en tant que foog ma ndawtal damaa ñëw fekk jigéen ñëpp ku ci euh, sama génération wala noonu laa ko fekk booy sëy il faut nga décolleté jël sa ween génn ko ci biti nag ko ba ci kaw ñu najal la ko ngay kii jël ay photo ku nekk sa yaram wi lépp génn ci mbedd yi ak réseaux sociaux yi nga ne manuma woon a ñàkk a a ñàkk a def xaraam na ren lan nga def njaboot yi lekk def way ay bëy lañu wala ay lan lañu ba dañoo war di wommat ci noonu ci lu bon te manuñ ci dara waaw da ngay ñëw naan ji bële yow foog nga ji loolu la ñu fekkee jàpp na nga ñëw di def yow góor geeg ku jigéen ci yëpp seen mariage loolu nga naan ndax fi lañ ko fekkoon ma ne da ngaa nekk ay bëy ngeen wala ay nag ngeen wala ay xar ngeen bañ leen di wommat noonu ci lu bon lu yàlla xaraamal. lu yàlla xaraama nga ñëw nekk ci noonu sans ko autant nga mën a ne non lii duma ko def sa xel mi la yàlla jox alxuraan bi mu la yónnee yonent bi mu la yónnee alayhi xam-xam bi mu la yónnee lu muy jari waaw yii yëpp def na ko laaj sa wal fu aada sa xol bi lan nga façon waaw lan nga gëmoon lan mooy sa imaan sa xol bi kan nga yaakaaroon kan nga doon berlu boo amee problème kan nga doon woo boo ci problème waaye sa xol bu dalee ci lan lay dale est-ce que bi zikrillah tatma innul qulub bi mu waxoon est-ce sa xol ci loolu lay dale ñott yu ñaaw yi nga am ci nit ñi jikko yu ñaaw yi yu xol yi iñaan bañ ñu baax ñi bëgg ñu bon ñi yooyu yëpp des na la ko laaj kon nag il faut parfaire notre intérieur et notre extérieur xam nga sama basar loolu ci biti la waaye boroom bi nañ wal fu aada ak léjabéer di xol bi Allahu akbar Allahu akbar waaw Allahu waaw lii mooy dëgg gi nga xam ne moo am lii mooy dëgg gi nga xam ne moo am moo tax war nañoo def sérieux attention vrai vrai vrai attention waaw lépp dees na la ko laaj ëllëg dees na la taxawloo waqifuhum innahum mas'ulun borom bi nee na keroog nañ naan taxawloo leen ndax ñoom dañ leen di questionner suratul isra ayat 36 suñu borom tabaraka wa ki al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa qaala maa yalfizu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid mu ne maa yalfizu mu ne gis nga jaam bi du génne du yàbbi min qawlin ci benn wax buy tukkee ci làmmiñam illaa ludul ne ladayhi nekk na fa moom raqibun malaaka boo xam ne moo koy surveiller di épier li muy def atid waaw waaw muy koo xam ne surveillant bu bu bu bu bu averti léegi radu ko ci rëcc waaw lépp loo wax ci lu baax walla safaan bi des na ko bind Allahu akbar allahu akbar waame saay ayna an ñu ne la an najaa fi ma qaala allahu wa rasul <laughs> waa nan la ñuy rëcc ñu ne la rëcc xam nga fu ne mooy ci li yàlla ndawam bi sallallahu alayhi wa li ñu jàngale foofu la najaa nekk boo bëggee najaa defal li ñu wax defal li solo yi tey nekk lu baax nekkal ci jaamu yàlla ji ëpp solo muy sikkar di tudd alquran sunna yooyu ñaan yooyu ak sikkar yooyu jëlal moo gën nga nekk ci bi mel nii waaw nga nekk loo xamante ne lépp loo bind am na malaaka yu koy bind waaw moo tax raqib mooy ki nga xam ne mooy topp mbir mooy kiy wattu mooy ki nga xam ne mooy seede li nit ki di def waaw waaw atib mooy ki nga xam ne daa teew absenté wul bu kenn demee lahu mu'aqibaatu ñii dañuy dem ñii di ñëw min bayni yaday <laughs> ñooñ xadara yi lañ mais ñii lañuy bind waaw mooy kii wattu tey wañña waaw tey seede Allahu akbar Allahu akbar lépp lañ lay lañ lay waññal kon nag attention attention yaa jàmm attention yaa ayyuhal jaam moytu yaa ayyuhal abd kon lii lépp di la moytandikuloo di la vigilant loo gisoon nañ baabul muraqaba gisoon nañ buntu boobu waaw day duggaale fii di fuglu di bàyyi xel sa borom te xam ne mu la lay yëddu sa dara ëmb ko te bés dina ñëw ñu laaj la li nga doon def lu nekk loo ci defe loolu ku koy xalaat ku nekk di nga calibrer say wax waaw di nga say wax bu baax te képp ko xisaab ay waxam yi muy wax ak jëfam yu baax ñoo méngoo ay waxam dina néew <laughs> waaw ma ay waxam dafay néew al imaam al hafiz rahimahullah léegi nag mu tekki leen an-Nawawi laata muy pare fii mu ne i'lam xamal annahu këne de dëgg-dëgg yan bari dafa yeel la dafa war li kulli mukallafin ci képp koo xamante ne ni borom bi togg na la jëf nekk nga responsable majeur ga an yahfaza mu daal di wattu lisaanahu làmmiñam an jami'il kalaami ci mbooleem kaddu yi nga xam ne illaa lu dul kaddu goo xam ne zaharat fiihi al maslaha wax joo xam ne bu ko waxee xam na ne maslaha gi lay yëwénal ak la baax moo ëpp moo gën a feeñ wa matastawal kalaamu wa tarkuhu fil maslaha saa boo xamante ne nag mooy wax ak bàyyi wax ñoom ñaar ñoo exéco mooy boo waxee ak boo bàyyee wax ñoo bokku yool fa sunna li sunna bi la pousser mooy al imsaaku anhu nga téye bañ a wax waaw lu tax mu ne li annahu ndax kat yan jarru léeg-léeg te lu bari lay dal alkalaamul baax mooy kàddu goo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa dagan kese wax joo xam ne dafa dagan mu puusa ilaa xaram nga jóge ci lu dagan jàll ci lu xaram aw makruh wala lu ñu sib mu ne wa zalika te lii kasiirun fil lu bari la ci aada nit koo xam ne ndax lañ tàmbali woon di wax lu dagan na daa dagan waaw di waxtaane lu dagan jékki rek dérapé waaw dugg nag kii xaraam yeeg jiwaate yeeg ak tamit Ah, yooyu te pourtant lañ doon tàmbali lu dagan la lool loolu moo tax mu ne la mu dee maslaxa gi diggante wax ak noppi ñoo tolloo taamul noppi mu ne wax salaamatu te leneen loo xam ne moo gën a tarjiix war a tax noppi gën côté boobu bu dee ñaari côté yi ñoo tolloo ndax wax salaamatu mucc mucc laa yaadiluha shay dara tolloowul ak moom waaw mucc ca sa kanamu borom ci alaaxira ci safara ak sànj yangu teg sànjum sa borom mucc ci mbugalam meram nga mucc ci loolu amul lu tollook moom te lam woo boyal moom du la muccal ba da dugal waaw looloo taxoon yeneen saa sam doon wax min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni te gisoon nañ xadis boobu bokk na ci rafetu li nga xamante ni mooy wommatoog jaam bi mu bàyyi loo xam ne hein loolu concerné wu ko waaw concerné la baal mu daanu sa yoon newu ci waaw borom bi defu la nga nekk la ki nga xamante ni yow yaay surveiller jaamam yi ba lépp lu ñu def walla yaa war a kii nangam ak nangam déet loolu sa yoon newu ci waaw kon al imam fii la yemale mbir mi waaw kay waaye waxoon nañ surtout xadiis bi mu njëkk indi que wax lu baax moom moo gën noppi waaw mooy wax juy jariñ nga xam ne day jariñ wax alquran moo gën noppi wax sunna moo gën leeral jàngale yoon saa sam moo gën mais lem na koo xamante ne ñàkk faa wax moo gën koo xam ne ñooñ dañuy saboot ay saboteur lañ istiza bi diin waaw ñooñu jarul ngay ñëw moo taxoon boroom xam-xam yi doon wax naan man du ma jël sama ci sama sama caqub or di ko sànni ci géttu mbaam waaw ndax li nga yor dafa précis ñoo xamante ne xamuñu valeur bi dañ koy doyadal bal man na li da leen di gën a dugal waaw jarul nga leen fay wax bu boobaa noppi moo gën mais sinon wax du baax ki luñ doyal moo gën noppi googu noppi noonu kese waaw bam des tënk yi mu teg nii moom al imaam rahimahullah kon nag ci kaw noonu ci la ñu jeexal mbëmbëstal mi wàll bu njëkk bi nga xam ne moom la tudde bunt bi ak li nga xam ne mooy wàllu alquran bii di ñëw al imaam daal di dugg ci beneen wàll bi muy wàllu ahadis yi mu ngi ko commencé hadis mille cinq cent onze jeexala ko hadis mille cinq cent vingt-sept léegi nga xool bala ñuy ñëw bii di ñëw nga wax ma ñaata hadis la